am amma tasannu'u wa zaynu zaahiri wa danasul baatini bil xawaatiri ay radiyati fa bidikra dfa'a ma'al xuduuri yaa axi tandafi'a kon sëriñ bi radiyallahu anhu bi yi ñu weesu jataay yi ñu weesu wax nañu nan lañuy ñuy fajee ak soxor ak een ak tamit di tricher di nit ñi waaw léegi nag mu ngi ñëw ci beneen feebar waxoon na la fii moom damay boole mbir yi waaw damay tudd li nga xam ne mooy feebar bi wax la koy faj waaw mu nekk loo xamante ne ni da leen di boole voilà léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii kon hmm, euh, tuddal nañu ñoomin ñoomin rëy waaw rëy bi mu paree ci rëy sëriñ bi radiyallahu anhu tuddal ñu kaaw mooy aaw sa bopp aaw say jëf tuddal nañu ñetteelu mbir ma mooy dégg tël ñeenteelu mbiru ba gis tël waaw gis tël moo doon ñeenteelu mbir ma léegi nag euh, mu tuddaloon ñu juróom benneelu mbir euh, non juróomeelu mbir ba mooy alxasadu mooy soxor juróom benneel ba moo doon alxiqdu moo doon eenalaate eenal ñu baax ñi <laughs> bi ñu tegu di septième bi mooy alxichu moo doon woraate naxaate waaw léegi nag muy ñëw nag ci li nga xam ne mooy huitième bi waaw loolu mooy moom lay wax noonu amma tasannu loolu mooy mooy bi kanta ak tasannu en fait <laughs> mooy waa ji di jéem jëf yoo xamante ne nii ci biti en fait biiram melu noonu mooy ak naafiq rek waaw di wane ci yi loo xam ne nit mooy day forcer sur les traits quoi da gis ne waa boo seetloo sax boo amee seetlu sawaay bii li muy def daa mel ni naturelul ci moom tellement pour camoufler wu day fexe di def yoo xamante ni nii wallahi aka rek lim lim bëgg waaw waaw loolu nag lay wax nii loolu mooy ak tasannu di jéem a def loo xamante ne nii dafa wuteeg sa biir ngir rek yow sa paraître rafet ngir nga nax nit ñi ci biti wan leen na yow yaay ki yiw yow yaay ki sell alors que sa biir lëndëm moo tax mu ne am mat tasannu ndaa di jéem a jëf-jëf yoo xamante ne nii di forcer sur les traits di jéem a def loo xam ne yow meloonoo nee wa zeynu zahiri waaw mooy lii la moom lay moom lay leeral nii lii mooy lii muy wax wa du ne ere non mooy lii muy wax mooy mooy mooy leeral tasannoo mooy zeynu zahiri di jéem a le euh, taaral sa biti sa paraître liñ doon wax waaw sa lépp ngir muy leer bu dee njàngum alquran muy fexe di ko taaral bu dee ay yére muy fexe xool nit ñu baax ñi ñuy tudd ana nan la ñuy soloo muy fexe solo noonu bu dee wax muy fexe di waxe comme waxu awliya u yoo xam ne dégg na ne jiw nii lay waxe te loolu lañ leen siiwee léegi man xaaral may waxe noo nee waaw di jéem a rafetal bitim waaw ba muy def lool nag fekk wa danasul baatini moom biiram xolam nafsoom lépp dafa takk ripp tiim tëre albaatini biiram bil xawaatiri ci ay xalaat yoo xam ne yu yées yu koy fekk si tout le temps waaw yu ñaaw yu ñëw ci moom <coughs> mu ne nag xawaatir yooyu yi ma ci jublu mooy arradiya mooy yi nga xam ne ñoo yu yées yi parce que malaaka mi ni muy defe sam xol yi nga xam ne sa yu baax na ko noonu la iblis seytaane bi di jéem a jame ki day defe yow yoo xam ne xalaat yu bon yi di la ko sotti la léegi nag yu bon yee lay wax ne ay yi ma ci jublu mooy ar-radiya bi yooyu noo koy faje mu ne loolu bi zikri <coughs> loolu moom ci tudd yàlla kese di fàttale ko sa borom te di ko xalaat loolu kese nga ko mën a repousser noonu nga ko mën a def ngir faj ko boo ko defee rek mu ne ko fa fa bi zikri fa mooy xaj mooy <coughs> euh, jañ ko ak di tudd say boroom tabaaraka wa taala di tendu ci moom waaw maal xuduuri ànd ak nag booy tudd sa boroom nag na nga teewlu ndax waxoon na la ne de toute façon kasratul awraadi maal xuduuri moom la nga fay am ci bari lu mu bari bari bari la nga xam ne moo ci solo mooy teewlu nga nga cay am waaw yonent bi saa saa waxoon na nit ki dina julli du ci am te loolu waxoon nañ la ko illaa lu dul li nga xamante ne nii mooy sulusaha deux tiers lii nisfaha xaaj bi yu mel noonu di wàññi ba rubuha waaw mooy loolu la ndax teewlu gala kon nag boo tudd sa sa borom boo bëggee yii nga jañ ko mooy da ngay ànd ak teewlu di fexe di teewlu waaw sa boroom tabaaraka wa taala maal xuduuri yaa axi tandafi'a yow sama mbokk boo ko defee de tandafi'a mooy xawaatir yu yées yoo yële xalaat yu yées yoo yële di rot ci sa xel meeg yooyu dina dina jàng voilà. mu ne nag wa zaynil baatina mawdi'a nadar rabbil anaami badalan amma zahar mu ne la <clears throat> yow toppatoowal ah mu ne wa zayyinil baatina taaralal toppatool ngir mu taaru al li nekk sa biir waaw bi nga xam ne moom mawdi'a nadar mooy bërëbu fi nga xam ne foofee nadar moom la borom bi di xool ci jaam mawdi'a bërëbu nadar xooluk rabbil anaami borom bindee fii badalan nga jëndee ko amma zahar li nga xam ne moo feeñ waaw waaw mu ngi noonu mooy yow li la war a gën a yitteel mooy sa biir waaw sa biir na la gën a yitteel waaw waaye di yittewoo paraître lu biti la rek alors que ci biir tëlim takk loolu du xalaat ndax borom bi la muy xool ci jaam yi mooy la nga xam ne mooy la nekk seen biir moo tax te loolu xadiis yonent bi alayhi salaam inna allaha aw kama qaal yonent bi alayhi salaam ne borom bi tabaaraka wa de moom li ko intéressé ci jaam bi te loolee lay xool hein mooy li nga xamante ne nii mooy nekkul seen seet seen seen yaram yeeg nees nes yeeg waaw waaw déedéet seen yaram yi est-ce que leer na waa ji est-ce que mu ngi nay yi gaa yi naan leeru alquran la te xamoo ci dara moo dara nga ci xamul sawaay saabu kiiwee laal ci powu leer bi nga naan ma lan dangaa am dawa yu dara dalaa reer moo tax nit ñi war nañuy wax lu leen leer moo tax nit dangaa war a wax lu la leer manoon yow kay leer na waaw leer na <laughs> mais nan nga mën a waxee ne waa ji leeru alxuraan la loolu du ay bët nii nga koy gis de waaw ndax man bët yii moom mën na laa nax gars yi loolu lañu xam moo tax ñuy jouer ci yooyu di tëjoog di kii di poker leer rek tey lekk-lekk bu baax seen yaram yi di nes nes yi léeg-léeg sax ñu am fu ñuy defee sport ci biir looloo leen di téye waaw gaa yi nag jàpp nekk fi naan ay sawaay kay moom leer gi waaw leer gi déedéet borom bi du xool seen yaram yeeg ak tamit seen euh, seen seen der yeeg nan ngeen mel waaye li muy xool mooy ila qulubikum ci seen xol yi loolee ko ñor moom borom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonee moom la sëriñ bi di way ni ne sëriñ bi ne ne eh, su borom bi yow fexeel la nga xamante ne nii loolee moo ko yitteel ci doomu aadama bi muy sa xol loolee ngay fexe yow mu rafet waaw moo tax yeneen bi saa saa ba mu ko waxee dafa jël baaraam bi xuluubikum joxoñ ko ci dënn bi waaw walxadisu rawahu alimam albuxaariyu ak alimaamu muslimu bnu lxajaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu jële ko ci yeneen ci seyna abu hurayra beneen bi sax dane xoolul seen alal ya xam nga nit ñi foog nañ ne moom kopp alal rek moom lañ war a kii mu ne borom bi nag inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum borom bi newu fi di xool seen seen seen seen der yeeg seen dan couleur nga yor noo mel nan laa la tëggeeg waaye ak seen alal yi ndax bari la nga bu ko defee mu yëkkati la waaw waaye li muy xool mooy seen xool yi ak li nga xamante ne mooy seen jëf yi loolee moo yitteel seen boroom suñu boroom azza wa jal kon nag mu ne kon yow ah na la lool doy waaw